القرآن تعالى من ما تيجي كده ما كره إلا ولا كلمة كره لا ويقول له ما كره لا سمر لا أو مدنية إلا ولا أن قرآن لا أربعين يوم لا وأربعين عن يوم كده أربعين بسم الله الرحمن الرحيم جد جد جد الرحمن كده يقول من الله يرجعنا أربعين كده يقول من الله تعالى كره ألف لام ميم را ألف لام ميم را لا لا أربعين مراد يقول من الله كده ميم را لو لو كده يكترون waaye suñ ko yëgee la aaya aaya ci kitaab yi aaya alquran wala fii ak laala in fi laala fa def na ko ilayka jëm ci am rabbi ko tukke fa baram wala fii laala in fi laala fa def na ko ilayka jëm ci am rabbi ko tukke fa baram fa alxaq moom di aju dëgg rek téere bi yàlla wàcc ci yow ñu bàyyi ko ci yàlla mooy dëgg rek amul ci wayaati na lu fi nekk ak sara naa fi jëm ko bayu xëru makka laa yéen ñu gëm ci rek waaye xëy xëru ñoom duñ gëm mukk allahu yàlla la fii mooy buur bi nga ne rafaana yëkkati na mu samawaati asamaanu juróom yaar faraw naa da ngeen janoon ñoom di tay yana nga diñ sirudub kenn yàlla yëkkati asamaan yi de ci juróom ñaar tiim leen yoo xam asamaan ndax am na lenn kenn ñu ko sëy ñu ma sayaata mu jur yaar ci caarat gannaaw ba mu jublu njaaram jublu jaxeem ci moom waaye du njaaleen ni ko ñoom saaya di juree di ko juree toog ci arab loolu jamono ji nag yàlla rek te yàlla su toogoon ci arab ñaari yëfee a am ñu nga may nga dem ba ca kaw xarab kon dal ko fa fat ci biiram wala jawru te yàlla dugg ci biiram jamono wala muy loo xam ne dara mu la dugg ci biiram mu ci aw dëkk te loolu jamono ci yàlla yàlla dara dugg ci dara jëru ci moom su toogoon ci kaw aras nag muy loo xam ne kenn na dugg ci biiram kon dañu wax ne aw xeer yu rëy daal moo tegu ci kaw aras moo yàlla indi loolu loolu jamono mu nekk yaa daal mooy aras mooy mbindeef yi féete kaw ci mboolem mbindeef yëpp mooy asamaan yi yàlla bind ni ci asamaan ci yéen ci moom la xaras ci ñoom mboolem mbindeef yàlla yi ci yàlla ne not na xaras li ñuy xaras waxu noppi rek moo gën a rëy ci mbindeef yàlla yi wax fa xara tàggat na mu xam ko jant wal xamara yaare ko ñu képp ci ñoom ñaare yóbbu ñu ko dañu daw li ajoon dëkk bi ñu xam ne dañu ci ko nekk ko yàlla rek moo leen bindal yaar yaar jant bi ñu ahul ko andi ci sunut ba daat ñu wax rek yu badilu dana ñu xatte lam rambit yu fa siri nañu digal laa fi tegtali kattanam laa lakum boo yéen yéen ñun naka fekk ni ngeen ñëw ñu digal laa rabbikum ci dajeeg borom seen rek moo bind digal bëccëg jant ak weer loolu ngeen mën cee xawañu xam ne ci def lii kooku kenn loo fay yëg ne a xew ñu ko jàng de oo moom buur àll ci moom bi nga xam ne mag talal nañu la suuf ba jaale ko bind ci ay yàlla tàllal si de jël leen ko ñoom dëkk ci kawam ñu samp ci ay dëkk ndax bu suuf si yëngatu ndax suuf si ci koy jël ngeen dafa war a ñu yëngatu gaal gaal ñu yëngatee ñu ko ci koy jël waaye ci yëngatee ñu ñu seen ak dund nax yàlla daal di samp ay dëkk di ko dem seen yëngu ci muy dëkk yoo xam ne ñu tey suuf si da nga xam ni soxlaatu ñu yëngatu mënatu ko yëngatu waan xaaran ak yan mu dawal ay yanu ndox ñu di ko naan wamin kulli samaraati ak ji toofi mu ñëri yàlla dum ñu ci ci moom te yooyu yàlla xeet gis nañu ni yaar rek na si ñaari xeet bu neex ak bu guddi bés ñaara bëccëg bés bëccëg ñu leer nañu ni loolu ñu indi inna fi zalika naka aji nekk la ci loolu la ñu doon la ayatin te sëriñ te sëriñ te biir nga xaw yi ñëw la ay nit yatafakkaruna ñun waaw loolu kaa dégg la nit jaam boo xam ne dana xalam de moo tax waa ne ci jaam muy bu xalamee ba gis kaa dégg yàlla de waaw mu waa doo ko def wa fi lar bi aji nekk la gis suuf te ay pàcc way wuute mu ko jaawaraat yi way taxaloo de suuf si benn suuf bi rek waaye am na suuf si neex mën a saxal gàncax am na suuf si xorom am na di saxal gàncax am na suuf soo xam ne soo ca bayee mbay am bëri am suuf soo xam ne soo ca bayee mu bakkoor te doon suuf bi rek na ci tool mu naa bin ji xenat wa sare naak mbay mu sakka leen ay tool yi tool tool yi xenat la waaw mooy karam yi tool yi tool yi xeeti mbay yi wa naxilin ak i tàndarma ay tëb wa tawli simlaan ak yidit ay tëb ak tàndarma yoo xam ne dañoo am waa ay bànqaaf ay garab yoo xam ne dañoo am bànqaafé waa firi mooy ñaari bànqaaf yi bokk benn dàtt waa bu ñu bàyyi moo tax ay benn bari yi wax ay sinwaan waa ndax ñoo bokk benn dàtt ak ñu bokk ñu bokk benn maam itam nañu leen wax ay sinwaan ndax ñoo bokk benn dàtt bu ñu bàyyi ko garab yi am na yoo xam ne dafa am dàtt am bànqaaf waa ñu ci tàndarma am yoo xam ne ne benn peer rek lay doon waaw du am de su kaa def na إنهم في التوراة من قبل ونصبنا سميهم بعد علامتهم على بعض كده مثل في الدنيا waaw yàlla mi nga xam ne moo def suuf si suuf si benn mu sant ci garab yi taw bi raasa garab yi mu benn taw bi dana fi ñuy garab nañu mu ne ñuy garab nañu mu wax xàpp waaw xam nga ne loolu ko def kenn rek yéen a ko rek moo jaam rek dina fi daal sama daal di nekk la ci loolu rek laa di ko toll ñu xaw ñu ñaar ay yàq ñu ñu ko tam tam def def na ay tool ak mbay ci suuf taw bi wàcc ci asamaan di ko roose comme meññ yi meññat neex yi meññat naqari naka noonu itam doomu aadama yëpp ak seen xol yi ñu ay tool lañ alquran mooy taw bi nga mooy wàcc ci ñëpp di wàcce ci ñëpp ñii danañ dégg alquran daal di jub topp lu yàlla digle bàyyi la kooku la meññatam neex mooy garab bi nga xam ne meññ meññal mu neex ñuy dégg alxuraan yaddi ko fekk leen ñu ngi ci fàtte seen bakkan def lu ma xam yàlla bàyyi la yàlla bëri meññal mu wax maa waaye meññal yi tamit nit ki nag am na tuufam nit ki nag mooy xolam fekk jox ko ku la neex ci yoonam la koy ji boo joxee sa suuf sa suuf si xol boo ko joxee ñu teg yàlla ku xam yàlla borom xam-xam mu jural la ci bu njëriñ su ko defee gàncax ji bi ñu ko jiwee fokk mu faxal gàncax gàncax boobu bu ko dara daaru fokk mu focc ba ci ay jub yaa ngi ndam leen di di di xalifam bu fekkee ni jëm yàlla la ak bëgg yàlla dana saxal gàncax ak laa ilaha illallah muhammad rasulullah ci kar daldi jubte la ñu kooka dana ko ci jubi sart yàlla bàyyi ma yàlla def mu neex yàlla bàyyi ma ak yàlla loolu mooy dina ñënd di jànde ak yow boobu daal di koy rek su fekkee dinañ ko saxul dara nag ñoom ñoo ban jiw yoo dafa nag rek waaye sa xam-xam rek dinañ am xalaat ci loolu. wala saa jàpp nga ni ñoom yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baax nga jëm ci yéen tam kay aw li ñu wax seen ay laaj la ñu doon nekk ñu ci raadam di fi ay naa nekk ñu la fi xalku ne nekk lañ bind bind bind daal di weer. yéefar yi dañuy weddi dekki ñu ne waaye li Muhammad wax na mën a am dafa ñëw ne gannaaw bi ñu joxe jënd soppeeku suuf moo seen wax ak ñu ay nit loolu mën na am seen wax bi ñu wax loolu moo doy kéemtaan ndax yàlla mi nga xam ne moo leen mënoon a soppali ci ñoom di dara delloo leen gannaaw bi ñu joxe loolu jaaxalu ko rek suñu réew daal kooku rek moom moo doy kéemtaan. am na ci lu ñu ñëwee ko borom yi Ibrahima borom tool walaay tam ñu la gaaw ndax laalu baax yaa yaa naa xëy am na tamit ñu la ko walaay tam ñu la gaaw am na ñu la woon safara ñu ñoom xaalis dana koy deele ñu saa saa wala safara koy ñooñu yàlla dafa ñu bind rek ngir safara waaye saa bi doon naka danañu yàqam ci loola di koy ak jëm bugal ñu ñu ngi lay wax ne ñoom dañu yàqam ci sax bugal ñu ñëw fadlul hasan bi jóge ci yërmande ja waxat xalab yaa bàyyi woon na ñun xam nañu ko ci woon xaalu mosu laatu seetu ndigal ya de waaye suñ ko laajee itam dañu ñàkk jam rek waaye ñu weddi woon yeneen jiw bu jëkk seetu ndigal yu bokkut wàcce na ci ñoom de wa inna rabbaka naka baram sa seen seen waaye yàlla moom dafa bëri ndax te bu dul tool seen rek moom borom dana de war na leen di dina ndigalam yow nga rafet naka borom sa yow sa biir moom xaalis sa biir ndigal la ñu gis sama yooyu. wax ngeen ci ne borom dana rek kon jàmm dafay naagu ñu teg ci ne borom ndigal la itam su ma su ma xamoon ci ne borom ndigal la rek jàmm bi dafay tiit ba doo ci yaakaar mooy mu boole ragal ak yaakaar may ragal ngir jëfam may yaakaar ngir mbaaxal yàlla la féeri mu ngi yëg ragal ndax féeri mu ngi yëg ragal rek di di xër ci yokk lu baax la muy def su demee ba xokk nag day ragal ne dootu dund na bay ragal fële nag na yaakaar rek ndax yàlla mu ne maa ngi fa sama njortal jaam lu mu jort rek loolu ñu dee yaakaar ak rek yonent yàlla Musaa yonent yàlla Isaa dafa dajeeg Yahya ñoom ñaar ñoo bokk jamono ay doomu lay tax lañ yonent yàlla Isaa bu lay nuyu rek mu ngay nuyu xale kanamam Yahya foo ko gis mu ngay jooy Isaa noonu ko daal di nuyu mu ne ko mu Isaa bàyyi sa réew yu bëri yu réew da ngaa mel ni waaw mbugalam yàlla foofu la ñu sàngee réew eh, mu ne ko bàyyi sa ñàkkal kanam nga sa bàyyi nga da ngaa mel da ngaa naamu yërmande yàlla ku nekk la ko yàlla feeñal Seydina Abubakar Sadiq daf ne lépp lu baax yàlla la bàyyi ko lépp lu bañ ñun la bàyyi ko Omar na ko déedéet lu baax ak lu bañ lépp yàlla la bàyyi ko ñu warante ñu ànd ak Babakar ñu ànd ak Omar ñu ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa yonent bi ne na nga leen àttee ne Israfil àttee Jibril ak Mikaayil ne Mikaayil li Babacar wax la wax Jibril wax li Omar wax ñu la ci Israfil Jibril ne lu baax ak lu bon lépp ci yàlla la jóge ne lu baax lépp ci yàlla la jóge lu bon lu def Israfil ne lépp lu am rek yàlla la lu yàlla la bëgg am lu yàlla bëgg doon lu bon am lu bind Iblis yéen tamit nag la Israfil a teewoon diggante Jibril ak Mikaayil moom moom laa te seen diggante wala keroog moom rek. loo xam yàlla lool ñu seen xam-xam yaa ñu doon teg ñu seen ñu seen xam yàlla yaa ñu doon teg ñu seen diggante seen borom ñu daal ko waxee la ñu waxee daa xam nañ yaa am dëgg-dëgg loo xam yàlla lool. waaye xëy na dama wax ànd si ne ñoom itam rek wax nañu loolu daa indi la lu keroog wax ko de alaykum Muhammad ayat ñu kaay kër ñu ba dégg ci sama borom ñu ne. bu tere yàlla wàcce kaabe ci Muhammad ba mu jëm ko waaye li ñu yëngu xarum lañu xeetu ñu faa moo ñu ko wax ak loxoom la bu leen faale ko ak kaabe la leen faale kaabe jàngoo ci la maanaam ko naka yow ñu ci ñu aji waada nga rek yow indi kaabe war la waada rek ñu la kaabe ci la xawa ko ne fekk na yàlla yonent bi muy wër ni daf koy jox ay mbir gisaat yi daf koy ganawoon ñu ngi leen yonent yàlla Muusaa ci jamono njabar njabar rek la ñuy fonk nit Misra njabar rek moom lañ doon góorgóorloo yàlla jox ko xetam la ak loxoom njabar yëpp mu xam ne lii di njabar yéen yonent ay mbasa ci jàngoro yi di jeex ci àdduna yàlla jox ko mu mën a yëgal jàngoro mën a dekkal sax ku dee ñu xam ne yonent leer la mu yónni yonent yàlla Muhammad ci yaaram ñoom fasaa ak balaa xaral la ñu jitaloo mu indi alquran bi nga xam ne lottal nañ ñu lépp mënuñoo adduna yëpp duñ dajoo mënuñoo def lu toll nii ñaata ne dal kawsal loolu kaafeer juróom bu nga leen gisoon loxo ba noppi ñu laajaat beneen kaafeer kon bëgg rek moo tax ñu laaj kaafeer rek buñ gisoon beneen kaafeer yi di tax ñu jëm moo tax mu ne ko yow yaa rek moo la yar rek wala kulli qawmin aji nekk la ñeel yëpp xeet xaar bi yonent bi daa aji woote jëm ci yàlla am nañ yonent boo xam ne moo leen di waar di leen xaw ñu jëm mu dana mu xam maa taamilu loo dana jëmut ko kulli insa jëpp jigéen de yàlla xam na jigéen bi nag lu mu ëmb ci biitam de ndem góor la ngëm jigéen la ngëm benn la ngëm lu mujj la ngëm lu góor la moo tax du xay la dana wàññi ko wàññi dana wàññi ko ndax ak la nga xam ne mooy wàññi ko ci jigéen gannaaw bu ñu ëmbee jigéen bi ëmb bu fekkee biitam dafay tànk yoonu jigéen rek rek di di wala nga waxum dama yokk benn weer wama tos daa dee ak la gën a daleeku ko lépp lu wàññeeku ak lépp lu daleeku ci ci dëkk yooyu yàlla xam na ko wa kullu shay'in lépp la bi miqdaarin aji nekk la mu ci kemb indawfu moom yàlla te lu nekk yàlla sàkkal na ko dogal boo xam ne ak waxtu woo xam ne du ko passé di juróom su xam dee doom gën juróom yooyu ñu def njëriñ mooy juróom benn weer wax ne juróom benn weer wetin doom juróom ñaari weer wetin naka noonu wax juróom ñetti weer wetin doom ja di dund doom ja nii ñu dem juróom benn weer doom ja bëri ji nag wuute nañ ci ñu ne juróom weer saaxin waaye xam ko ñetti at ñaari at li moo ñaari fii yéen ñoo ñu ñetti at la koy amoon de mu soog a gudd Malick mu ne dëkk na ak jenn jigéen wëcc na ñetti doom ci biir fukki at ak ñaar doom bi nga xam ne ko ñeenti ñeenti at soog ko wëcc Harim ibn Hibban ci ko dee hadis yi la bokk yaayam dina ko juróomi at moo tax dañu juddoo ñu tuddee ko Harim mu magat ba juddu saxaale ci kaw ne dañu woon yëpp dañu jëlee yi di dem demit mooy juróom benn weer gën jël dañu jox maa ngi leen di juróomi at am na ñu ne bëri na bëri na amul at am nañu ñoom ñoo fi indi fukki fukki at waaye njëriñ la ba mu tàggee rek mu ngi leen ci fan ndax gën gën a di dem demut lay juddu am juróomi ñeenti weer yoo xam ne moo not am dafay dem ci ay at loolu yàlla moom xam na ko rek kenn du fa xamu ko waaye yàlla moom waaw xam na ko rek waaye moom xëy na mu ngi àll ba xam faddu rek waaye dafay ko teew lépp lu leen faddu. ak lépp lu ngeen di janoot lépp yàlla moom xam na ko al kabir moom di aji ma de al mutaale mooy aji mat ay mbindeewam de sawaawum aji moo la min kum ci yéen ci xam-xam man asarra te góotal na mu al xawla yoo xam man jaara ak ko digal moom bi ci yoo xam ne moom waa kaan moom sax na aji nëbb la ñaar ñaar ñi dañoo dañoo di jël yonent bi ñaari ci presse lañ bokk ñaari ñu fàttali ñaari presse yi nga xoolee ca kaw yàlla na liggéey bi ba ne ñu ne bu ñu waxee na ma dina ko ñu ne anam ñu ne ko nekk ñu waaye dina ko déglu ne bon bu ne amoon na fi mboom lu ñu lu ñu wax ca kaw su nga dugg nga nga guddi di jëf yàlla ngi gën a leew kuy dox fii bëccëg di jëf yàlla ngi gën a leew loolu ñu ne mu wax ci baat mu malaaka yi dina ñu ci waxoon ñun dañ ñu waxoon ci ci yàlla ci gannaawam wax ko ñu ñu wax ko ñun di ay malaaka yi ñu tontu di ko wattu di lay yaram ak càmmoyam kanamam ak gannaawam ñu ne malaaka yi nit ku nekk ñaata gis nga ñaar fukki malaaka laa ñu ko ñu ko am nga ñaari malaaka yu nekk ci yéen di fa ndajoor ak yéen di fa càmmoñ nag ko yàlla waxal ci saaro xaar am na yàlla ñu raadu si maale xaar bi ñoom ñooy bind say jëf ci ci ndajoor bi mooy buur bi soo defee lu baax mu bind ko fukki wala juróom-ñaar fukki wala juróom-ñaar téeméer soo defee lu bon ci ci càmmoñ tam nga bind lu mel ni laaj jërëngër mu ne ko mu xanaa dama dalu wala dama tiit ñu ne juróom benn saa dalu tiit ñu defu dara ñu wax lu ko far mu ne ko dina ko benn yoon suñu waay ñu koy sàggal ñaara nga am na ñaari malaaka yi yow li ci gannaawam yow li ci kanamam li ko laay ji waxe am na ñaari malaaka yi nekk ci sa ñaari tuñ yi di di di dund li nga wax am na ñaari malaaka yoo xam ne ñu ñu ñu nga ko wërsëg bu fukki malaaka dañuy ñëw ci internet bu fukki malaaka waxtoo la bëccëg ñu doon jaar bu jubbee leen fukki malaaka ñëw ñëw ci leen ñun ñaar fukki kenn ku nit ñun daal yaa ngi ñaar fukki malaaka yoo xam ne yàlla defewu leen dara lu mooy ko mbir rek ñoom daa wax na ko yàlla daa yoo ko yéeru sotti ci ñu maa bi xaw ma nekk ci nit ak yoo ko yéeru ban tax ñu sottee maa bi am ci ñu nekk ci bokk seen lépp yàlla bu mayee jaam yi xéewalam du ko yëkk mukk lu may nga xam ne ñoom ñoom ñoo fàttali rek bu fekkee dañ doon yàlla yi topp yàlla ba yàlla may leen xéewal xéewal boobu du ko nangu lu may ñu wàllu ci nag bàyyi topp yàlla di mooy yàlla kon yàlla itam fafaam leen fàttali xéewal ba naka la dal Quraysh atamahum min juu'in wa aamanahum min xawfin la yàlla wax ci seen àq amoon nañ kër yàlla yàlla yàlla xara bi fàttali mukk ci jëm ci Makka bu yàgg yàgg dina fi fi fi borom yàlla dogal yow male waaye ba yàlla yow ñu ñu yàgg ko dundal yonent bi seen tool boobu rek ci lañ leen ko rek ñu ngi jëf ci baax di ci yéen dafa takk xare yàlla jox ko ñu ngeen mu takk xare ñu dugg na ko toj na ko ñu seen tool ñu jël na ko ñu ñu la soppali yàlla itam soppali naka nga xam ne mu ne ci lu baax yàlla bu soppali ñu ngi lu bon lu ne ba tañ soppalee mu ngi ci lu bon itam suñu bëggee yàlla soppali nañ soppali rek dina def lu baax buñ soppali rek yàlla soppali nañ lu baax rek suñu nekkee ci teewoon nañ bëggee ñu la gën a buñ soppali nañ góorgóorlu ba buñ soppali dem teewoon boobu duñ ko rëcc su fekkee ñu ngi nit ñoo xam ne ñoo xamul nañ soppali nañ xam ne ñoo gàttal ñu nañ soppali boobu ñoo xam ne tuuti ndax yàlla soppali indi lu baax rek lépp lu xew daal ci bàkkaar la jóge wa ida arada laa nan mën dafa yàlla jëfaayin ci lu am ndigal wala am rabba jër ak doole la ci nga ma ci jaam nag dara lu ko mën a wëññi malaaka yi lay wattu fukk lañ waaye lu dara ko fi yàlla jël ci jooy man ñoom ñooy dara la dunu wama leen doon ñaa leen mun doon ñu ci yàlla mun waa mu teral ko Ismaayil ca Koso boo ko gisaaree dañ ko seen keroog ñu ñëw nga fàttal gis ci Koso baax si ñoom ñëw ñu gis ci ndaar ñoom ñoom ñu waaye baax ñu kenn ko tudd ragalee ko moom ni waaye la rey la mu ne nag yaa ngi lay mu wax baax ñu dañ la doon ñu xat yi ndax yàlla yàlla mu boole malaaka yi nga waxtu bés ñu dañu yooyu woon dogal ak ñoom bu keroog ñoom duñ ko mën dara loolaa mu jaam wa am na ci ñi nga xam ne ci li ko waxal wàcc na ci Tufail Arbat ak Amir ibn Tufail moom la gën ci la ñoom dañ ne woon lu ñu war a ci gën ci sallallahu alayhi wa sallam Amir ba ci jaaseen ne Arbat lañ doon suñ demee dafa toog ci kanam yonent yi di ko waxtaanal nga dina seetlu moom mu dox lu gën a waral ko Arbat ñoo toog ci kanam yonent yi di ko waxtaanal maa ngi leen di taxaw ci jamonoom rek deful dara ba dëgg mu ne ko yow soxlaa nga xaraa ñu turbe bi jaasi ji sama loxo rek mu ngi maa yëngatu sama nekkoon. ba mu dëggee yonent ne Anas danga nga woo ko mu ne ko kooku su ma ko waxee ne ko ni ma woo juróom it du ma wuti mu ne ko dama rek ne ko kaay yow yonent yàlla mu ne ko yow yonent yàlla mu bañ yonent ne ko dama mu dem na ko ñu la yéene mu dem foofu aw kii ndal ñëw rek waa ji fan ñoo ko tollal ñëw rek daana ay mënu ci kaw amul ñu tuxee lu mu dal dee mu dem ci yéen ñu ko doon mu ne ko dem dem ñëw rek tool xamut kii xamut nawet xamut dem wàcc na jaraa ba dee na wér na wér na ma ci ñëw pour nga xam ne ñu ngi kumbanam wàllu am albarka mala xawfam bi mbir mi ak a ragal ñëwal bokk yore kër yi waxtaan ak mbir mi yaakaar ñëwal ay sax yu taw wala ñu si ñu gën a soog saa ba ñu si xaaral daal di sa taw wala sax ñu gën a sabar rajo laab di am mbir mi ñëwal la mbokk tam wala maraay rek dina sabal maraay yi ñu si ñu ragal yàlla wala si ñu gën a ci wër xaw na fa ay man wala si ñu tam bëgg di ak ñu faaw ku ñu toog dana ragal ak ku ñu tam dana ragal ay man yi tam daal di ko fa mu dem ak ñu ko fa rahat mooy malaaka yi nga xam ne yàlla koy wax fii aw fii moo koy màng fii mu ne tawal ba dëkk sàngam ak dëkk sàngam ñu ko moom mooy màng fii mu ne ba fii nga dem taw coof la xam ne fa lañ ko jox ndigal su bëggee jàpp nag daf koy xaasu moom malaaka ma de waaw wala mu def baxtangam mu coof ko mooy ñaax bu rëy boobu ngay seen ak kàddu bu rëy boobu ci ànd ma leen jàpp ñu rëy pour ñu taw ba nga xam ne fa lañ leen diggante su ko neexee ñu yàlla bu wàccee rek bañ waaye bu bàyyi ko ñett yi rek mu xarab ko ko xeeb lim dagam waaye am na ñu ko fay ay arbal loolu ñoom di jaaj rek ba ñu ko jël ñu ko ci daal ci yàlla loolu ko moom yàlla fa ñu la mu def loolu ñu ko daaw ci xaq yi xeetu la ilaha illallah mu rasulullah wala ci ñu ñaan yàlla ñu ba ñu la fa jaamu la yàlla moomu xam nga jaamu keneen yàlla jaamu boo xam ne loo ko waxee dina wéy mu gën a bu la xajal xaaja rek illaa ka baaji fi kafayn mawtan hurub aji tàngal yaari tënkal igal ma ay yem nga xam kenn la mu yem nga xam ne mu ngal faa ak yem ngeen nekk mu ngi leen di njëriñ xam ne mu ram mu ngi leen di ñëw ci teene boo xam ne am bëgg na mu tawal loxo mi ndax mu yaram ñu naan dal di ñaan bu nga xëy bu sax ndax mu rek kon kay la am mbaam ak am gën wa ma wajjal moom ndax ñu baaree ko yéen ñaari njëriñ de kon ndax ñu ngi am ñu naan gis nga ñu teel waaye teel nga jëpp nga teel nga doo du am doo du gàncax ndax bu tëddee wa ma mi déet baaxul déet rek rek tax këram kur jaamu këram ak jaamu tànk na rek ndax mu ngi jaamu ko xam ne yàlla yàlla du ko mën a jëriñ waaye yéen i tànk ñu ngi koy wala ci dëgg la ci dëgg billahi ñu xam yàlla man ci sama waat ñu ci dafa ñu juróom yaar wala lay suñu juróom yaar taw xam waaye ci tegale bi ci julli ñi wa karamat ci mëne ko ci naa fekk ni waaw julli dañu topp yàlla ci coobareem ñi nga xam ne dañu bëgg a wedd yàlla itam dañu topp yàlla par force rek bu leen waxal bu leen naxu naa fekk ragal na jaafi ñoo leen lay ànd ak julli ñi ñu jéem a topp yàlla dañu dëgg ci moom yéefar bi ci boppam laa dafay topp yàlla mu neex ko mu naqadi ko ndax su fekkee yàlla nee ne def leen taxawal julli julli ñuy dem di julli ji yéefar ya bañ ne duñ julli ñuy dem ñu ngay fekk ko def yeneen ko fañ ñu bañ te yàlla lam ko def loo mënuñ ko lay def kon nag ñu koy topp te xam ne ñoo ko coobare ñu ne ñu dañ leen fay waaye ñu ko ñu bañ ñu ko topp itam duñ def dara lu ngay la ko soob waaye loolu moom moom duñ ko am benn fay waxuñu daal dañuy fay kerfeem ak kerfeem bu ko jëlee ba wala faale ak ngoon ak yeneen topp bu ñu soxla bañ téeméer yi doon fépp téeméer yi topp yàlla fekk ndooram bi ñoom ñu ngi topp ci ñu yàlla yàlla bu bëgg bëccëg te du ko sañ a bañ. keroog ñu ngi leen di ñu daal ñu ngi leen di digle itam waaw di di di di di di ba ñaar ñu ngi wàññeeku waaw di wàññeeku ba dellu si marché borom jublu borom waaw diwaaniku waaw ba ngeen jublu borom borom ñoo ko di jublu nga ñuy fer bi takk ndeer bu dëkkee yàllaa ko sant loolu mu ngi koy dem ci même njàng yàlla bu ma kër kala nekk te ñu fër dafa dem fekkee yéen gëm yàlla ñu topp yàlla mën na bañ woon takk ndeer ak ñu yéen yàlla digle rek ndaam doon na kon waxal man rabbi samawaati yàlla ko borom asamaan yi juróom ñaar wala nekk ñu juróom ñaar kon waxal ne laa yàlla buñ ko waxut ndax tam bu ngeen ko faral kon waxal dafa tax pour ndax dafa leen ñoom ñu ngi leen tudd yàlla ay ay keroog ñu ngi di jaamu moom nag yàlla ñu ngi laal sama te yéen ñëpp nañu yàlla moom moom sama xarit suuf ngeen dem di jaamu keroog nga tudd yàlla boobu. ndax ñu ko ne moom ci ñu am ci ñu war ko fenn na fan di dem njëriñ wala baram di jaagal njëriñ lor te ñoom yéen ngeen di jaamu mënuñ leen a njëriñ mënuñ leen njëriñ sax seen bopp mënuñ waxal kul waxal Aliou Sow yooyu moom la tuut ndax maanaam ab yooyu fële kon dëgg la nga jigéen yàlla de boo fële bi ñu dindi yooyu mukk amat ko Sow yooyu moom la tuut dindi naa ko ci waxal yàlla moo gëm yàlla naka nga xam ne gëm yàlla am waaw rabbi yàlla mënu ñëw ñu dee boo fële dindi bi tam mënu ñëw ñu dee am jàngale am def nañu laaj ñu yàlla farataa këram xale ko ñu ñu ko xal ñu ko leen bindam parce que ça va te leen ko alqal ko bindam yàlla ko bindam waaw bindam yàlla bi xale yi ci ñoom moo parce que yàlla bokkaale kay li ko waral moo waral xamul lan ko waral moo waral moo doon seen yàlla yëpp di bind ay mbindee yàlla di bind ay mbindee su ko defee ngeen jaarale xamul ne li ci yàlla bind ak li ci keneen ñu bind bon sax yàlla mu ne parce que yàlla mu doon waaye wala wóor wóor na leen yéen ñëpp pour yàlla rek yaay di bind mu dem ana bu keneen bind ñu xëy am jaamu kenn ñu ne dafa jaamu lu mu yàlla mu bind pour nga xam ne mu ne waaw yàlla xaaral ko lu seen ñu xëy bind lépp lépp yàlla na nga bind lépp nag lépp door kenn moom dañ bokk nag kenn bind lépp naka lay bokkat kenn ci jàng bi wala mu alwaahid ma di aji lépp alqahaar ma aji na di jaamam lépp mu ngay lëkkati diggante dëgg ak kan am sa waa kan yi moom yàlla mu nga xamee ay cité ci asamaan ma ñaan taw fa saalat tawal aw réew ay xur bi qadra ci tomb taw seen tool ba suñ turee di fas jàll wax Kamala Saxonu Seydou Yamma Jokalante Touré Ra am yan mbéy mi Kala Ndax Malek ñu ngi leen di mën a mën mooy ñu dëgg ñu ngi leen a yokk li nga xam ne moo feeñ nga mën ko cee xamul dëggul baax nga xam ne la mel mu ngi mel ni xaccoo bàyyi ko ca asamaan bëri bëri bëri ba kuréel bees jàll bu kuréel saaxee ba fees jàll nga gis nga gis bu tegu sa kaw ndox mi mu ngi ndox mi ba nga xam ne ndox mi sax kenn du ko duggee. wa min maa koy duggee ak la ba ngeen taaraale ci ñun ci ñaari ci safara yi ci xaaral yi ñu ngi fàttali ay takkaar ay makaar yi ci yore. jëfandiku pour ñu jëlee mu di taw ndox naka noonu pour ñu taw lu mu jëm wala xaaru jëm bu ko tawee dem nekk ndox waaw nga ñu waaw bu baxee nga ñu am pour ñu ñu ñu jël doo ñu ci bokk ñu ñu jël pour pour ñu jël xaalis noonu ذلك كم من يسبون يضرب الله من يسبون يالا الحق دل الباطل نون لا دنگل كان مل ci àddina fa amma zabadu laa furid ma tuubu gën ma taa ma teg woon ca kaw ndox ma ak furid ma teg woon ca kaw ndox ma xaalis ma ca pënd ba fay sabu dana mu dem jufaa an cig meen de yaa xalak saa rek dootoo leen gis ñu daal di fa amma maa yan fa laa la dana mu jariñ naa fa nit ña lay am jariñ nag ci naan ak wurus ba nga ne moom la ñu xarab fekkee ëllëg fayam gis nga dana mu def ci lan ci suuf ne loola moo fay def prise nag gan na kasaari nga kam loolu la ñu tuddoon dafa di mu laa lay bidale yàlla lam taala léegi de bidale soo ñëw ñaañee sa jaabu boobu ñu rab yëm jëm ci la moo tax dëgg gu ma sa feeñ ci àddina fokk daa moom la ko moom rek waaw ndax waaw lënt mooy prise bi waaye bu yàggee rek yàlla dafay gotti nar ba kenn dootu ko gis kenn dootu ko dégg te du sax de waaw mel ni ki waaw bii jéeg bi taay ba fees nit ñi ko muuroon muuroon ba ñu defee ndax sax kenn dootu gis ndox ma waaye pour moom ngay tey defee dootoo ko gis mel ni mosu faa nekk ndox mi ci am njëriñ rek moo fay def de waaw huur sa xaalis itam buñ ko toggee pour ma ko muuroon dafay mujj def mel ni mosu faa nekk de waaw waaw huur sa ak xaalis ba ka am njëriñ waaw moo fay def de naka noonu gë gëpp dëgg bu fee ci mbir yi de waaw day fajante moom dana dem bañ fàtte ko. dëgg nga def fa oyu nañu rabbi woote borom seen alusna aljana rek nga xam ne oyu nañu seen woote borom te wax laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah ñooñu aljana ñaan na leen de wala si na ñooña lam yastajiibu wuyuñu la ci wooteem naka xeefari law anna lahum donte saxoon na ñaan leen maa fi lardi la nekk ci suuf jamii'an du muñu mboole wa misloo kam maa ànd ak moom la tadaw kon dañu jotoo bii ci moom ca mbugal laay ka a rek na ci ñoom soo lii ma gën a tar mooy wàcc ci ñoom de te rek yonent na ne kuñ bugal képp kuñ ñi rek daañu la bugal de ay sa ne ko yàlla wax na ne fa fa fa yoxaa sabu isaaba yasiran yàlla tudd na isaab bi jàppandi mu ko loolu gaaral nga yoxaa isa du isaab waaye isaab képp kuñ isaab isaab bi jot doo mën a mucc mukk ci mbugal ne foofu bugal la de wa maa waxum sax waaye seen jaanuma wa biisa bon na al naaru lam jahanama afa man ya'lamu ma unzila ilayka kooku lu ko wasal wàcc na ci jébbalu waaw si na xam satu digganteem ak abi jaxal de ba abo jaxal fabee Februs ak ci seen jëlem nga ñëpp doon ko bant mu fab ko dem sotti ko yonent mu ngi julli ñu jàkka ja ñëpp di ko ree ba xam satu fekk xam satu nga rëbbi ba xam satu ñibbisee ñu ne ko sa doomi mbokk mi gàcce gi mu sa wax tey nii dafa abo jaxal def net li ba àggal mu ñëw rek fekk abo jaxal fa mu toog waaw mu fëgg ko xaragam da xaañ ko ci bopp ne ko sama doom mbokk nga dem di ko tooxal mu ne ko muy xas suñu yàlla yi di xas suñu yàlla yi bàyyi di dofloo suñu xali di dofloo suñu xali bàyyi am sa tuna moo tay yàlla lu muy aw doj ko xas lu muy wàññi waa ana kuy jaamu doj ko gën a dof ñeen a dof fi seen bàyyi dof bu yow xanaa da ngaa far bëgg a gëm ni Muhammad dikke mu ne maa tay gëm ni Muhammad dikke ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di jébbalu de ne afaman yaa rangu déet kala mu xam anama unsila naka la wasalees ilayka jëm ci yow mi rabbika tukkëram borom sa alxaq moom di aji dëggu te man wati na ka moom ama aji silma xalamu de am sa tumi utak abo jaal ibn isam abo jaal moom du gëm mukk ndax du xam dara silma xana innama yatazakkaru naka dana waadu ulu doon baadu waram xeli sell de ñii waadu ci kaw tiifi yàlla yi xam nga ñum doon ñooy ñi nga xam ne am nañ xeli sell de waaye du jaaga ñi nga xam ne amuñu xel amuñu faal ay xott la ñu jaam su bëggee xam boromam laa budd dina jëfandikoo zikar mooy fàttaliku yàlla gannaaw boo ko fàtteroon su fekkee yaa ngi zikar laa budd da nga jëfee tafakkur tafakkur mooy di sàkku ngay ci lëf li di loo loo loo xam daal soo taxalee zikar da nga mujj àgg àgg ci tafakkur borom tafakkur mooy ci xalaat di wut lu lu lu xam àgg bu ci yàlla bés bu mu àgg ci yàlla nag daal di def tafakkur tafakkur lan la tafakkur fàttaliku la jaam bi saa yi ko bés boobu dem taxaw ca téyel yàlla la day daal di fàttaliku ñëwee ak yàlla gi ñu dénk ci jëmmi boppam ji ak mbootiru boobu yooyu jëm la mboo moom ci boppam lii dafay mel ni daf ko fàtte woon rek fàttaliku ko waaye dara deesu yàlla nga mel na meloon waaye yow yaa ngi woon jaaxle ba léegi nga soog a ñëw nag nga xoolee nag nga daldi fàttaliku loolu la yàlla wax ne borom xel mu sell rek a koy def ñi ci def buñ ñu nga ca xottoon waaye taagi ja saalab si kar daldi def tadakkur de tadakkur mooy nga seelu jamono mbóot mi nga xam ne moom lañ jëm ci sa jëmmi bopp ji kawtef yàlla yi ma demu ci fenn muy gën a na nga gën a xeewale fekk ko muy gën a jege moo tax mooy namay tadakkaru naka dana waadu ulul albaab waram xel nga soog a mën a àgg ci tadakkur kooku nga xam ne moom maqaama la. àll fi ne ñaar yow foofu danañu matal bi àndi laa ji kóllëre yàlla wala yàlla kóllëre sa kii ci ñu am ñu sax kóllëre ñi nga xam ne kóllëre ngañ safoon bi ma alastu bi laaj nañ saalu tudd tur yi ne ko ndax fàttali ko ko mu ne wax jàng ci sama nopp bi ba léegi ci sama nopp maa ngi koy dégg ba tey te duñu firi te bañ a gëm yàlla te xam ne óoluwante woon nañu moom ca yow ma aras ba gëm ko wala si nag ñaari assurance danañu jokk ma amara laa te digle yàlla bi ci moom yow sa la ko jokk defal ko ak ña nga xam ne dañuy jokk la xam ne yàlla digle na ne nañ ko jokk mooy ak jage ñaare yàlla moo jëkk gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jokk ak bokk rek jokk ak bokk jëf yi nga xam ne barkeem dana gën a feeñ ci nit ca naka nga xam ne dog bokk ak dënge wàjjut ci jëf yi seen buggal gën a gaaw a teew ci la bokk yi nga xam ne moom la yàlla bëgg ñu dokk ko mooy ñu gëm yàlla gëm yonent bi di topp ndigalal yàlla ak ndigalal yonent bi sa noppi ngay baaxe say wàjjut di jokk say mbokk mooy njegeñaale yi nga xam ne ñoo bokk ak yow ci sa wàllu ci sa baay bokk ak bokk nag na tudd nañu ca dara fàttalu ko ab dayo ñu ngi ko wàppil rek nit ki nit ñi nag wute nañ am na ñoo xam wërsëg ñooñu suñ bëggee jokk ak bokk ci seen njegeñaale yi nga xam ne ay néew ci doole lañ dañ leen di may la ci seen alal su fekkee nag ni yow dara loo jokk ak bokk nga ñëw nuyu sa mbokk ziyaara ko sax jokk ak bokk la bind ko leetar sax bu fekkee nekk leen ci même réew jokk ak bokk bokk na ci yi ñu war a jokk ziyaara gi mbokk ci yàlla seeti ku feebar li ci nekk nag sariya du daayalu ko da ngay seet nag xaal ba lu mu laaj rek nga def loolu soo sa mbokk jokk nga gis ne mi ngi soxlawu te yaa sa jataay ak nga ne mi ngi lay wettili ko ñu bëgg a waxtaan ak bu dëggal sa jotaay ak moom bu feebar yi soog a fekkee ne mi ngi ci coono boo xam ne tam la sax nga daaw dem xoyofal ko moo gën soo gisee ne mi ngi wétli ci sa teew te sa teew gi sax mi ngi xoyofal ci moom lim doon yëg ci métit nan fa gën a yàgg rek kon mu gën a baax naka noonu ziyaaraw ci yàlla soo ko fekkee mu mbokk ci ñeen jaamu yàlla bëgg mu wét kattanam jataay soo ko waa bu bëgg a jaxasoo ak def musaakara bam toogal nu mu gën a yàgg mu gën a waaye nag loolu yëpp du tax jaam bi tudd ku xëy nan ko boromam ba ta nga xam ne nee amul mel mu def lu def na la ko war diggante moom am na jigéen ci dem safara nag ko yonent bi waxe sallallahu muus am muusam daf ko xeew joxu ko xont mu bàyyiwul um ko mu dem ba tii lekk dee loolu ko yóbbu safara am na ku dem aljana ngir nandal ab xaj dafa tukki di dox nekk ci diggante xasar perte mar jot ko ngi tudd ko mu daal di ñëw daal di gori bant xanc xanc laxas lampinam ba mu jot teen ba mu jaar ma mu naan ba mandi ba mu génnee fekk xaj boo xam ne ma ngay ngam partout su tooy ca ba maram koy bëgg a man ndeysaan kii ma daroon na ko dal te mën ta def li ma def daal di wàccaat ca teen ba watam yi mu soloon buur mu fexe ndox mu ba mu ba mani ba dee ala laaj malaaka yi ñu daal dund na ko mu ne lii mu def safara rek dëgg ci moom yàlla ne leen kii aljana la jëm ndax man bala woon na ma ab xaj moo tax de ab taa ganaar bi nga dëkkat ci kër gi sax ko nga woon ko mbaax wali yu réew nga xam ne ba mu juddoo wut naa yàlla may xëy ci yaman ba mu juddu di moomam ci lu muy gëstaati ci sën yi mu la daa dundee mas na fortaatu ci sën ay sott yu muy for di lekk beneen xaji ta ngay fortaatu ci sën ba ak ba baw ko mu ne ko bu ma baw lekkal ci sa wàll ma lekk ci sama wàll bul sonn yaa ma gën buñ demee ba siraat nag su fekkee ni jàll naa nga dugg aljanna boobaa nga xam ne maa la gën su fekkee nag ni waaw jàll ma gën nekk ma ngay taal wax yàlla jaar ne nit mooy xayrul bariyati su texee ak nga xam ne mooy sarul bariyati itam sarul bariyati su nga xam ne moom la yàlla waral jaam bi na jokk su jokkee yëpp boo nag boobu jaam bu ne jaam bu ne de nit ki nag yàllaa ko sàkk yàlla sàkk na ay jëf yoo xam ne jëf yu baax lañ ak jëf yoo xam ne jëf yi ñaañ la amaa jëf ju mooy lépp lu yàlla digle foofu moom la mu baax lépp loo ca def rek baax na sañ nga def naka julli xoor saraxa lépp loo xam ne daal ci may ngërëm ci yàlla loolu moom def ko amaa jëf ju ñaañe kooku def ko ci sa bopp sañu la ko def ko ci keneen waxi noppi sañu laa sab gobet dëbb ko sa bopp léegi rey sa ndem rey sa bopp sañu nag sa rey keneen kon nag yaari jëf yi ñëw wéy li nga xam na luñ sant la loolu defal amul wax li nga xam ne luñ naññe la loolu bàyyi bu leen ci sa bopp sax bul def sañu ko ko des nag loo xam ne du la indil cant ci yàlla du la indil itam ñu ci yàlla loolu itam balaa dagan nag loolu ci sa bopp rek ko sañ a def ak ci keneen koo xam ne am na sart rek balaa nga ko sañ a def ci leneen lu yàlla bind nag muy li liñ tudde lu dagan muy sa alal sa alal sañ nga jàppale ko ci sa moomeel ak loxo sa dëkkandoo sa bàjj koo koo fay mu di lëggéeyal sa mbokk ci diina ak sa mbokk ci ban ñii ñoo ñi nga xam ne ñoom nga sañ a jëflal ci lépp loo xam ne tuut mooy yàlla waaye xaw na sañ a ragal rabbahum borom seen te dañuy jëf jëf yooyu yëpp kat du tax ñu naagu dañuy ragal seen borom waaye xaasa na dañuy ragal suroor ak hisaab yi sa teg hisaab de te tax ñu ragal itam hisaab jooy yàlla di hisaab ëllëg ca àllaaxira de xaseetu ragal lay firi xawfu ragal lay firi na seen maanaam ci alxuraan la kubbee xaseetu yàlla rek lay jëm bañ laa def xaseetu leneen lu yàlla yàlla la wax tey amma xawfu nag mën naa jëm ci borom bi yaxaafoona laaha mën naa jëm ci neen ni ki yaxaafoona soo xisaab yi noonu la ko tëgg sax ci laaha xaseetu ki nga xam ne ci borom rek la jagoo dana yaxtawna rabbahum yaxaafoona mu ne yaxaafoona soo an xisaabi mën ngaa wax ne ragal naa fartay nisaab waaye mën ngaa wax ne yax saw na sawa nisaab déedéet wax baatab xaseetu duñ ko ñëwee ci borom bi baatab xaw si moom mën naa jëm ci borom bi mën naa jëm ci lu borom bi wala si ñaari sabaral muñ nañu topp yàlla ba def ko muñ bala la bañ ko jooy muñ mooy yàlla la bañ ko def istiqaa waji rabbi ngi sakku jëm ñu borom seen wa aqaamu dañ taxawal salaata julli wa am sakku dañ bind leen ni ma rafetnaahum te leen war tagg leen sirran ci mbool wala niyatan ak ci feeñ wa yadra'una te ñoom danañuy jañ bil hasanati ci ak leer ak sayyaata ak réer wa yadra'una danañuy jañ bil hasanati ci mbuñ sayyaata ay lor ulaa'ika ñeela gaay loolu la xaq ba daari bu nga kër gëli bu sant rek ñi nga xam ne boole nañ jafe yére yëpp ñu ñoom la yàlla yaakaar loo aljanna rek janna to xam ne ni aljanna sax te pro na danañu xaraf ko ñooñu daañu dem aljanna wala sala ak ñu ñu na bàyyi ci bàyyi seen ak ñu seen bàyyi waa ak ci jabar seen su suriya ci ak ci doom seen ñu lay jëf sax jëf ju mel ni seen jëf jëf bàyyi ñu ngi ci seen dara jël ñooñu aljanna bu wali yàlla du fi aljanna ba xag ci palaasam lu muy jëkk a wax sa baay ah, ñu ne ko sa ay na ñoo mën a saxal jànn waaye kan du a fii ci sa place ndax jëfutoon jëf ji mel ni la doon jëf ah man boo ñu son may jëf sama jëf sama doon jëf pour sama bopp ak sama baay itam yàlla ne gaaw indi leen ko baayam bëgguma sama wàll yi am fay lu ko naqari aljanna naqaramu fi indi leen ko baayam naa sama jabar ñu ne ah, sa jabar yaakaar daaw ñu def lu mel ni lu doon def buñ duggee aljanna yi duñ mën a fi ci yow man dama doon def dama ko doon def pour sama bopp bëgguma daal mu am lu a naqari rek day rey waaw ñu indi ana samay doom say doom jëfuñu woon lu mel ne nga doon jëf waaye dama doon jëfal sama bopp ak samay doom de ñu ne yàlla ne gaaw la indi ko ay doomam rek day rey ñun ñëpp danañ dem ci baraje yi wala yu yàlla yi ci jëfi kenn ki de wala malaayikatu malaaka ya nag yaquluna danañu xaraxale ñoom ñu ko di baabi su ko ji gëtt buntu nag malaaka yaa ngi taxaw ci buntu bu nekk ci buntu aljanna naa leen salaamun ak mucc aleykum fukk ak ñaar salaamu alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata salaamu alaykum udxuluha salaamu alaykum lam yadxuluha yow yéen ca saaru laaraaf salaamu alaykum bi ma sabartum ngi salaamu alaykum udxuluha wa ana tahiyyatuhum fiha salaamun wa ana tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salaamun malaaka yi nuyu nañ leen ca saaru laylatul qadr salaam yi yaa mat la leen fajar ci ci gën a mooy jàngu qawlan min rabbir rahimin waaye salaamu ji bàyyi ko ci jëmmi jëmmi borom ba waaye ñooñu aljanna duñ dégg benn baat mooy salaamu salaamu malaaka yi leen nuyu de waaw fa na wax ba daar mu jëf kër gi ñu sant mooy seen mujj de waaw yéen am mujj bu baax waaw wala dina ñaaña yàlla ko boona danañu firi aada laay ko rek yàlla min baadi mi saaqi ca gannaaw dëgëram ne fa xam nag ne dañuy firi ko dane dañuy jokkoo ak li yàlla digle woon ñu jokk ko téere yi nga xam ne tey ñoom lañ togg jëf ci nit ki juróom-ñetti cër la nit ki yàlla togg na ko jëf ci bëtam yàlla togg na ko jëf ci noppam yàlla togg na ko jëf ci làmmiñam yàlla togg na ko jëf ci loxoom yàlla togg na ko jëf ci biitam yàlla togg na ko jëf ci péyam yàlla togg na ko jëf ci tànkam muy juróom-ñaar yàlla togg na ko jëf itam ci xolam kon ñaar soo ci boolee xol bi muy juróom-ñett juróom-ñett yooyu ci nit ki ñooy yi nga xam ne ñoom lañ togg jëf waaye axtaana tañu dog maa amara laa la digal na ko yàlla ani wasala bu dog yàlla ko wis na dañu yàq si la dëgg suuf ñu yàq suuf waaye jëlee ceef rek mooy yàlla walaay dañu la gaay lawum ñaan leen laana ko sarañ boobu maa ndem lawum ñaan leen soo daari mu jëkk di diñ sant de allahu yàlla yar si dina mu yaal rek xawar sa lima ña saaw ñaan ko mu soob waaye duru ko mu ci war sam ñaan ko soob yàlla dana yaal war sa ñaan am bu ko soob nag nga xam ne itam dana xasal war sa ñaan bi jaam bu ko soob yàlla xam na jaam boo xam ne soob rek a koy xirendoo su ñàkkee rek xalaku foofu yàlla daf koy jox xam na jaam yoo xam ne ñàkk rek a tax ñu baax waaye bés bu ñoŋoon xalaku ñooñu yàlla fa leen di ñàkk lool tax na de lépp lu mu def ci jaam bi rek loolaay di gën ci jaam bi ndax ñu du mukk boo xamee ne safara cee topp ay itam du ay mukk soo xamee ne dem jana cee topp kon su xamee taamaam bi di ko yóbbu aljana baax na su ñàkkee te ñàkk gi di ko yóbbu aljana itam baax na de waaye am am bu yóbbu yàlla ñu yàlla musal ci loolu am am boo faree dégg nañu ngeen makka te daa yaatu dundee ci dundal àdduna bi de ñu ngi dégg àdduna rek la ñuy déggee wa ma la yaatu dundee ñu dundal àdduna te laa xare di ca wàllu àllaaxira ilaa mataan ndare ak yim néew lamu de wa yaqulu dana wax alla si na ñaaña ko fara ret nañu law laa woon fara sala wa sallam alay ci Muhammad ayatum Muhammad indi kawte etu mel yetu Muusaa wa ak loxoom la ak gëlëm te waxal na laa naka yàlla ñu dul gërëm réeram man de saa ku mu sabab réeralam de kam kaa fi du ko jëriñ dara waaye di dana jubal léegi jëm ci diina man ana baka dal ñoom jëm ci toppam de alladina ñaaña amanu gëm nañu wa tatmainu ko dana dal bu may xol seen bi ci ay waa ci fàttaliku doyal yàlla nga xam ne gëm nañ yàlla nag te buñ dal ala bëgg ci zikrillahi ci tudd yàlla tatmainu lay dale al qulubu xol ya rek tudd yàlla kooku moo dalal xol yi ñi ne gëm nañ yàlla rek xol yi ñeneen ci xaaj lañ xol boo xam ne xaasin la xol bu wow xol boo xam ne naasin la xol bu fàtte ak xol boo xam ne muumin la ak xol boo xam ne wut daan yi la xol boo xam ne dafa wow mooy xol yi ñuy fari ak ñoñ àddina mu ngi seen xol dara du ko dalal lu may àddina rek wa radu bil hayaati dunya watma'annu biha ñooñu adduna mooy dalal seen xel ñoom tumaani nag luñ ko xamee lu muy jaadina rek ndax seen xol dafa wow xol boo xam ne naafin la mooy sa nasiya wala na jinda wa hasnan kooku tawbatu ca lay xamee tumaani natu istabir rabbu fa fa nasiya walam najid wa hada koo xam ne dafa fàtte woon itam fa juum na xolam dootu am tumaninatu loolu ba taxam ne tawbatu ba delluwaat ci yàlla xolam ñaareel baangoo bu ñetteel nag mooy xol boo xam ne moomin la alladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatmainu qulub ñooy ñoom ci tudd yàlla rek seen xol bi amee tumaninatu rek ak xol boo xam ne ne mu jaaniyu la kooku moom lu may ci gis rek mu daadatu rek koy may tumaninatu mooy awalam tuuti Ibrahima tontu ne bale walakin na xam ni moom ci gis rek ca la ca la yaa ngi tuuma ñu natu ànd si ne ñooñu Amadou Gabdou Lam yow tamit Jalle Aliou Bala Talla ak ma dem wala suma aduna rafet ak delluwaay de safaari ka te mu ngi yónni yéen fee jëf ak jëkk ak sam naa ka dañ yónni la pour matin ci mbooloo ab xalaat ñun na ñun di ko gis nga jàngale ci ñoom la fi laara aw na wari nañ koy léegi jëm ci a ci alquran ñoom ñoom yàgg turam danañu weddi bi rahmaan ci rahmaan ak ngeen di ut ci dooli rahmaan yi ne wama rahmaan ñun xamuñ ci rahmaan kan lu may rahmaan rahmaanam yamaama ci musalimatul a dafa waxoon a rahmaan la a waa kon waxal huwa moom rahmaan ngeen ko xamut rabbi ma bar sama laa ilaaha illa huwa jaamu ci dëgg daa wala moom alayhi tawakkaltu dama doorlu ko ilayhi dem na ci moom ma taa bi dellu wala ana qur'anan fi rabbin ci baalu ko ko ko waxal wàcc na ko Quraysh waxee yonent bi ne ko ñun duñ la mën a gëm lu may nga doxloo dañu makka yi de ñu sori ñu am jati def ay tool nga xotti ñu ay doole ak yoon ñu ay garab bay nga dekkal Ubay ibnu Kilaab suñ maam mu wax ñu ne yàlla la yónni boo deful loolu rek ñun duñ la gëm yonent ne indi liñ ma liñ ma laaj yëpp su ma neexoon ma daal di ko feeñal waaye def ma tànn li ma tànnal ngir wan leen kaawtee fi te duñ gëm te duñ leen duñ leen duñ leen muñal woon daañu leen bugal bugal moo xam ne mënuñ koo bugal kenn la yàlla waxoon ni benn saa su laaj kaawtee bañ wan la ko soo gëmut yàlla dana la bugal bugal mu mës a bugal kenn su fekkee la ni kaawtee fi feeñut nga bàyyi leen yàlla dana ci jubal ku ko soob yonent ne ta tànn daal bañ a kaawtee fi ku yàlla soob jubal ko ci moo ko gën a ñoom ñëpp ñu daal di xalaat ci taxawaay saa bay nag kër ci yéefar yi lam wala dootuñu am luñu wax mu ko daal di ne wala am na qur'aanan donte naka alqur'aan suñu rab doxloof na bii ci aljibaalu daj yi su fekkoon ni alqur'aan doxloo na daj yépp ñu taxu seeni place booy gëm ci ñu aw xuteenat i ke xabateef bii ci moom lar na suuf bu alqur'aan fàttewoon suufi makka doxal daj yi def ci ay feewle ñu am ay tool ak mbay gëm ci ñu aw ku li may ke wax loo ñii ci mu almootaa way dee dekkaloon ko fay bukki laab mu waxe leen ne leen yàlla yónni yonent bi itam gëm ci ñu de dal dayit lillaahi la yàlla lamru mbit jameen bi ñu boole gëm ci loxo la nekk ku ko neex mu gëm loo la gëm loo dara mu laa tax a gëm um gëm loo dara mu laa tax a gëm takkuy kawteef du tax a gëm kawteef yépp pencam yàlla ji gën a màgg te yàlla wax na ne ba yéefari njam ak pencam yàlla yi suñ gën ci leen ci àddina waaye dañuy weddati kon nag sàkku kawteef yi amul benn de te sàkku kawteef gannaaw bu ñu gisee kawteef gën a fees muy a gëm de alxuraan yërul su naneel suñ ko ci deru benn sax safara du ko lakk de lañ nag Seydina Ali dafa oppoon jaama tam Seydina Abubakar oo Seydina Omar ak Seydina Usmaan ne Ali dafa feebar waroon ko ko nag fekk ba mu tàng nag mu daal di kontaan. mu jël tàggam daal di jaqeeku mu dugg néegam gis nga lu mooy tuuti lem mu def ko ci benn affaire bu weex tàll bu leer bu rafet asi kawar na ca sax ca lem mu taaj ñu ne Abubakar ne war ñoo lekk te jëkkuñ wax ak ñu ko yaay suñ sang yaay suñu limaan yaay ki gën ci ñun waxal yaay suñ mag mu nit ñun ñoom rafet di muy yëpp te rek na ko mu gën a sew ci nguur bi xam yàlla moo gën a neex lem gi yéen si dina Omar janna mu gën a rafet asar siraat mu gën a sew ci lool bi yaan janna mu gën a nelam yi rek ñu ne Ousmane waxal Ousmane ne alquran moo gën a rafet asar bi de irim alquran moo gën a sew ci koor bi jàng alquran moo gën a neex lem bi rek ñu si dina Ali waxal ne sama gan ñi gën a rafet asar bi seen xol gën a sew ci bi seen wax moo gën a neex lem bi afalam yara si la dina amoon wàcc na ba nga xamee ne mbooloo ci saaba yi nag nee nañ yonent bi na kaw day feeñ rek ndax ñu gëm wóor na falam yee si ndax xamut àll fi na ñaaña amoon nañu am na ko bilañ bi na laaw yàlla laa daa kon fekk ñu jubal naa sa ñu jàmm ne mbir ñu boole ñu xamaguñ dina ñëpp jub bu fekkee su neexoon yàlla ñëpp jub nag yàlla la neexut moo tax jubuñ kaw te mënu leen a tax a jub wala saalu dañ ci àll ñaaña dafaroo wet nañu ci ñaañ makka su si buum dana jot ci masanaoo ci korop ci kéefar seen xaariatum ak njuuma wa aw taxalu ba ba nga wàccee yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam arriban ak jege ñi ndeerin suñ ko teel ñun daarin suñ ko teel waaye ñoom yëfar yi daañ moom ci seen kéefar ba ba yàlla wàcce ci ñoom njuuma njuuma wàcc na ci ñoom keroog xare Badar wala yonent ci boppam sallallahu alayhi wa sallam ñëw wàcc Màkka ñu seen kaw de atayaatee ba dikk wàllu laay dëgëlab yàlla inna laa naka yàlla laa yaxliqu seen fasan fasare gañ fasante ba yonent dem ci jël yonent muy fatu makkar rek wala xadum soosia wala yee jéefoon na pour si a yonent mun xam ne koy nekk dañ ko bëgg faam lay sama si na ñaaña kafaroo rek nañu maa fa suñu bopp ma bugal leen ok fa kan kay nekkee nga xaab noona ñii di ñoom mooy xaar leen rek de afa mën wa déet kaa moom ay aji fuuglu la mu ala kulli nafsin ci bépp dam dinaa kasabat ci lam fàggu yiw la ndem xay la te kooku mooy suuf naka gu moom ci xiram de yàlla mi nga xam ne na tii xam la nga kenn kenn ab genn yàlla jooju ñu ne wut a xiram de wa jaawale def nañu lay ñeel yàlla surakaay booy bokkaale pour waxal sa moom tudd leen leen dem xam naa bokkaale wax ma kana kana am bay nabbi woon da ngeen sonn yàlla bi ma la alamu ci lu mu xamul dara ci suuf ndax ngeen bëgg a xam ne moom xamu ko yàlla xamul lu mu bokkaale ci suuf yàlla xamul mangaf lu mu tekki mooy xamut ndax yàlla lépp loo xam xamal ko kon nag yéen ñi bokkaale ñaar yàlla yéen koy solo loo xam ne moom xamu ko ci suuf si rek am bi saahirin am da ngeen ci aji feeñ rek neen xaw li ci wax am da ngeen ko wax ci seen lam yi rek waaye du du dëgg-dëgg ci seen i yi al bayit bi ñu rafetaleef na dina si na ñaan ñaan kafaroo dinañu makruum kéefar seen de kéefar yàlla rafetal na fi moom kéefar rek ba fa dañuy fer ñun ñaari fer yi waaw wala diine wala yoonu njub de man yéen di laaw pour yore ko yàlla sama dafa dee ñoom tamit naa dina ci jubale loolu ñaan na leen loolu war rek ci ñoom asaabu mbugal fi laa ngeen ci dundabaat na wala asaabu laa xasee mbugal ma laa xasee chaque moo gën a tuddee sama dafa ngeen ñaan leen mais laa ci yàlla ñu waax na aji teral mbugal de masalul jannati melaw aljanna la fi aljanna ña nga xam ne waxee da doxalee na ko al mutaqwana wa ragal yàlla nañ ci yàlla la wale aji nekk la ci mooy solo moom la leen yàlla am nga nu mel ci yéen a ngi bëgg a wax ci rek tey dana daw ci Dakar waaw yoon yoon yaa ngi ci jàpp taal mooy daw ci euh, yoon ca suufi aljana waa meññan ma waa yu aji sax la mu rek meññatam aljana du rag mukk bu teg meññatam àdduna meññan moo ci gën a bëgg dana am ay waxtu doo ko gis meññatam aljana nag doo boo dagg rek mu daal di wutal benn dara du rag mukk aji sax la rek kerek aljana pour folleeku mukk fii ci àdduna rey na ci ker ba mu naaj ñëw folli ko aljanna am loolu ker la boo xam ne daay man daay man ndax jant amu fa il ko jógi la aljanna wax banda dina mooy mujjë xaw ragal nañu yàlla de yàlla ñu ci yàlla boole ña ragal yàlla bàyyi bokkaale yàlla te aljanna jooju lañ jëm de wax bal keefirina waaye mujjëg way weddi ña ñoom am naaru safara fiir far nag moom xam nga fu mu jëmum safara rek wari dina ñaaña aate ak ci xale ba taw rek di ci Abdullah ibn Salaam ak moromam ci ñi nga xam ne gëmoon nañ ci yow bi yëpp raxoon na dinañu bépp imaam ci la ci la wax léegi ñu teew laa ñu wàcc rek ñoom ñoo ci gën a am kontaan ñoom ñu jàngoon téere jëkkee ndax duñ ko fekk mu dëppoo la nga xam ne moom lañ xamoon mu jëkk rek wa min aji nekk la ci kuréel yi ñi ci xéefar yi ma ñun kiru ko dana weddi baada la ñaar alquran de am na ci xéefar ñoo xam ne xanaa ko def moo jaamoo laa la wala sika bokkaale ci ma biir moom ilayhi jëm ci moom ak hon la may xoote rek wa maa bi delluwaay sama ilayhi jëm na ci moom de wa kasaalika kam googu le wasal ak alquran ansal naa wala nu wasal ko moom alquran hukman nit muy luxa arabiyan ci di ko jóge aram de yàlla wàcc na alquran ci làkku yaaram waa ndax nga mën a fee diggante nit wala ni tabasa wala ngam topp nga aw waaw bañax seen ñoo gisee tamit ci liñ lay xoo yowali naa jublu baytul maqdis yowali naa la jaamu fi yàlla yi soo leen toppee baadamaa jaa ak gannaaw la dikkal na la mel ni ci laalum xam-xamam wayu la alaka bi mina a wali aji wattu mina laay ci yàlla wala waa tuntu wa aji tere mu doon a wala xadaar sol naa xablaka waa wajaana lam azwaajan wa zurriyatan kooku lu ko na ba nga xamee ne dañuy gàcceel yonent bi ci bëri ay jabar naay waay Muhammad mi du yonent bu doon nit yàlla su soxla wa jigéen ni mu koy soxla bàyyi ne Muhammad da ngay takk kese bi rek ñu naa ngi ci yàlla ñu naa yonental yàlla la waaye kii wuutal yonent ku topp xam la mu ne wala xad arsalnaa nun day yónni nanu rusulan ay yonent min qabli ki jëg njëkk sa jaanaa ta def nanu doof ñee leen aswaajan ay jabar wa zuriyatan ay yonent waaye am ay doom kon nag mu ngi tere ay jabar ak i doom Suleymaan amoon ñetti téeméeri jabari góor ak juróom ñaar téeméeri saara daawuda bàyyam amoon téeméeri jabar sallallahu alayhi jabar ak ñaar ay jatu moom rek la denc diina dundam wari wu ko beneen jabar gannaaw ba denc na fukk ak benn waaye ñi ko téye juróom-ñeent lañ loolu mooy jabar yonent liñ koy gàcceele denc jabar bokkut ci àddina ndax ci gën dëggu àddina ci saaba yonent bi moo ci gënoon a bëri lu muy denc jabar mooy Seydina Ali ibn Abi Talib bi nga xam ne na ne fase na adduna ñetti fase adduna ci kudub man booy wax fekk keneen ku mooy Ali adduna amut ci moom benn yoon moo ci gënoon a bari nag ay jabar doomam Hasan takk na ñaar téeméeri jabar ku ne moo la jël jal fay sakkan baro ñu nan te sa seen nan mu xëy rek ñu di takk na juróom-ñett fukki jabar dañoo ñëw gënoon a dëdd adduna ji faaba yi kon nag amuñu luñ gàccele yonent te yonent sax buy seete jabaram yi xam ne ñu ngi yërëmoon ame rek ndax ay saaba ama leen te bu bay ñu bañ ñu tumuranke rek mu denc leen de ñoom ñëpp ay sët rek moo ci jigéen di ndaw di ca des ñëpp ay sabarank lañ bu ma kaana nekkutoon rasul ñi ab yonent yaa ci ila bis ila mbal so yàlla waaw di ku ne ajalin ñaan na bépp di daabul téere dana far yàlla maaye saw lu naka la masaani yi ne am na euh, benn sëriñ bu mag daf daa sëriñ mu ne takka ay jabar te su bëri woon ay la mu ko nit ñi laajee ne ko lii la ci jublu xëy mu ne jàmm bu ne rek am ko yàlla nattoo man li dama yàlla nattoo mu ngi dee taalibe nga xam ne ñoo xam maqaam nag may leen sironu wëtol moo sakku loolu su bëri la min dunyaakum anisa wati bokro tani sala waaw wamaa kaana li rasulin ñeel ku yónni di kulli ajali na lépp biis i sabu lépp lépp yàlla dayal na ko te bind na ko ci téere yambu laa dana far yàlla maa sha lu mu soob yu ko bind mu saxal lu ko soob jaam bi lépp lu mu wax ak lépp lu mu jëf malaaka yi dinañ ko bind ci malaaka yi bind nag yàlla danañ ci far lu ko soob saxal ci lu ko soob maawu ci xàlluwa yi nga xam ne malaaka yi lay wattu ñoo koy xamee ci la maawu mën a am bul kitaab bi nga xam ne mooy cosaan lu mooy téere yàlla ba ci boppam boobu moom sotteeku waaye su malaaka bi ñëwee di leen ci sa ndeyjoor di leen ci sa càmmoñ nga def lu baax mu bind nga def lu bon ko ci yàlla su yàlla fekkee sa lu baax njëkk ca rek mu ne nañ far yu bon yëpp waa saxal lu baax la mooy yamul laa ma sa woo sa bitu ci te ñu nekk xéefar léegi bu ëllëgee mu nekk la ñuy bind la ñuy bind ak xéefar rek mu yàlla loolee la malaaka yi doon ci seen carnet yëpp moom la saxal la yàlla saxal daayimam mooy xam mooy gëm ko da nekk ca umbul kaw moo tax ñu naa waliyu xolab ñaare ba nekk waliyu yàlla ñoom bu gëm ñaare ma la ñuy gis waaye ndaw ñu nekk la la danu da leen ko ci bugal aw na taw na tekkanu faada te naa rek de wa a ndax xamuñu ñoom ñun naka la xanaa nag ci lan na fa danañu ñu nga xam tam jublu daal yàlla wàññi suuf si wàññi suuf si mooy dee ak borom xam-xam yi bu borom xam-xam yi suuf a ngi wàññeeku bu suuf bi nag bu yàggee dana jeex wala yàlla yàqu mu dana mu xattee ci ci defam lu ko soob wa mu xatti wa dél aji delloolu mi xatteem o moom sarewal xisaab yi gaaw ñi xisaab la mu de waxat makara fexe na àlla si na ñaaño min xam li mooy nekk lañ jëm jëkkateel fexeel nañ yonent yi bu njëkk nit ki nga xam ne ñi ngi lay fexeel te yow yonent bi jëkke wuñ ko de bari yaa ngi ñaan yàlla almakru pexe jameen bi mënul bari waaye pexe waaw mi ngi yem ci yàlla de yàlla mu dana mu xam maa tax ci lu dana fàggu ko na suñu de ku nekk xam na la nga fàggu te dana la fay pexe moo raw pexe yëpp waaye yàlla mu dana xam mu xam naa xam kaafirul séefar li man ñeel kan ba daari ñu ñëw fekk di kuñ sant de yëfati daañu xam ëllëg ndax mujj ñoom la ñaal wala ñun de waaye aqulu dana wax la ci naa la sëbëri yow mursalam ngay jël yoon kéefar yaa ngi naan Muhammad wutub yonent waaye kon wax dafa bay na bilaay ci yàlla sëy tan ci yaa ngi seede bay ni diggante sama bay na ko moo diggante seen bu ma neen doo ak ka nekk dafa moom elmu kitaabi xam-xam tawreet den waa ci yéexoo def nasaraan